أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu juróom ñetteelu bind bi ci ci firib laxdar yi tey ñu ngi commencé ci fi borom téere bi di waxee ni wa ru'yatul fadli ala al ghayri wal hamzu wal lamzu والعبث والسخرية ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية ba léegi borom téere mi ngi ñëw ci nga xamante ni moom mu xaraam ci mukallaf tey mu ñëw ci fukk ak ñaareel bi fukk ak ñaareel bi moom mooy ru'yatul mooy gis ngëneel ci keneen mukallaf bi day xaraam ci moom muy gis ngëneel ci keneen muy gis keneen jàpp ni moom moo ko gën ndax doomu aadama bépp mbindeef waroo waroo gis benn mbindeef di jàpp ni yow yaa ko gën loolu baaxul ndax li neneen li nga xamante ni moom mooy waral nit ki di gis moroom di jàpp ñu jàpp ni moo gën euh, rëy moom moo koy waral wala naw naw jëf wala xeebee wala di xeeb nit ki yooyu mooy yi nga xamante ni tey ñoom ñoo waral tey nit ki di gis keneen di jàpp ni moom moo ko moom moo ko gën te yooyu yëpp benn daganu ci moom moo tax kon yooyu tamit dañoo dañoo xaraam jur ki na am na boo xam yoon neen sax képp koo xamante dafa dafa gis ci boppam ni kat moo gën moo gën dara ci mbindeef yàlla yi ba ci xaj sax na xam ni kooku kenn ci ay firaw na yi am na beneen yoon boo xam ne wax ni koo xamante ni dafa jàpp ni moom moom dara la léegi na xam ne ci yàlla nekku fa dara comme ne dafa jàpp ni nekkul dara na xam ne ci yàlla dara la fa am na ñu ne sax ko am te dafa gis dafa gis ni moom moo gën xaj nga xam ni xaj moom moo ko gën moom moo tax nit ki daal lu mënti lu mënti mel nit ki yow waroo waroo gis doomu aadama nga naan nga naan yow yaa gën déet loolu jaaduwul beneen bi fukk ñetteel bi ci yu xaraam moom mooy hamz hamzu mu moom la ñuy wax euh, sikkal koo xamante ni mu ngi teew nit ki teew sa kanam nga koy nga koy nga koy sikkal loolu muy hamzu bu dee lamzu nag ñun ñaar ñoo bokk firi ba léegi lamzu moom mooy nga sikkal koo xamante ni nekku fi bu dee hamzu kooku bi nga koy sikkal moom mu ngi teew bu dee bu dee bu dee lamzu kooku dafa dafee dafee nekkul daf dafee ñaar ñëpp. dañoo bokk ci mbir yi nga xamante ni dañoo xaraam moo tax yàlla mu ngi wax ci alxuraan ni wala talmizu anfusakum bu leen sikkal lenn ci yéen bu leen sikkal ñenn ci yéen bu leen ko def di sikkal ñenn ci yéen foofu mooy ni lamz wala talmizu anfusakum waylun li kulli humazatin lumaza gisoo yooyu yëpp dafay tegtee ni sikkal sikkal nit daal baaxul moo xam dafa teew wala walla teewul bu ci mënti am kooku daganu ci mukallaf mu koy mu mu koy def di di sikkal am mbokku jullitam wala abasu ak foo foo boobu buñ ko waxee mooy foo boo xamante ni amul njëriñ ndax nit ki tey foo baaxul doomu aadama la ndax yàlla ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nit ak jinne bind bi bind ñu bind bind ma leen lu dul ñu jaamu ma sagam yàlla nag dafa bind nit ak jinne pour ñu jaamu kon kay dagal dagal mu ci nit ak jinne ñuy foo moo tax foo tamit bokk na ci nga xamante ni dafa dafa xaraam même ñoom ñooy saa salaam nee na ah foo yëpp neen la bépp foo boo xam jullit daf daf koy foo neen la loolu ñetti foo mooy muy foo ak soxnaam wala muy foo ak fasan di ko yar wala muy sànni xeej nee na ñetti yooyu rek ñoom ñoo nekkul neen yeneen foo yi des yëpp neen la wa suxur suxuriya bi nga ko waxee moom mooy mokke reetaanu reetaanu reetaanu reetaanu reetaanu mbokke nag baaxul ndax loolu li koy waral moom mooy xeebeel ndax ku képp ko xam ne da nga koy reetaan reetaanu suxuriya di ko mbokke loolu dafa mel ni da nga koo xeeb te xeebeel waxoon nañ ko da daganul dafa xaraam te moom moom mooy jur mbokke moo tax tamit di reetaan nit ki reetaanu reetaanu mbokke tamit kooku daganul yooyu boobu téere bi mu wax ba tamit daan wa zina wa nazaru ila ajnabiyati wa talazuzu bi kalaamiha ba léegi bokk na ci xaraam ba léegi ak zina njaalo moom lañu xam la njaalo moom dafa nekk loo xamante dafa xaraam yàlla mu wax ci alxuraan wala taqrabu zina bu leen jigéen njaalo ndax innahu kaana faaxisha moom dafa nekk di lu bon moo tax njaalo moom dafa nekk dafa bon loolu daganu ci mukallaf dafa xaraam ci mukallaf mu koy def wan nazaru ak xool yéen bi yetti ci jàmbur bu jigéen jigéen boo xamante ni daf laa xaraam nga koy xool xool boobu tamit daganul daganul bu xool bi njëkk bi nga ko njëkk gis rek boobu boobu boobu lañu la wax ne baal nañ ko loo si tegaat loolu baaxul dafa xaram ci mukallaf muy xool koo xamante ni nekkul nekkul maxaramam maxaram mooy comme comme mooy sa jigéen ñaare comme comme comme rak ñoo bokkal waajur ak yëpp après bu ñu àggee baabu nikaax incha allah si yeneen bi li dinañ ko gën a leeral foofu noonu dégg eh, bépp jàmbur rek daganul nga koy xool moo tax nazaru ilal aji ilal ajnabiyat jàmbur bu jigéen loolu loolu dafa ndax jigéen moom lépp awra ak ay tenqam moo tax kon daganul ci góor muy xool muy xool jigéen waa ku la am wa talazzuz bi bi kalaamiha ba neex ci waxam tamit ku jigéen jigéen ñëw nga koy waxloo di ko waxloo ngir ngir ngay bànneexu ci ay waxam moo tax ngay waxloo loolu tamit daganul muy wax ngay déglu di ci di ci bànneexu loolu moom daganul ci mukallaf mu koy mu koy def dégg nga xool ak ak déglu ak ak laal yooyu yëpp ñoom ñoom ñoo yem yëpp dañoo xaraam kon mukallaf yooyu yëpp benn dagamu ci moom mu di ko mu di ko def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bind bi ba pare doog a tëj te naa wax wasalaamu aleykum wa firiwaat ko par benn benn incha allah pour nit ki mën koo mën gën a gën a jàpp firi bi mu ni waru yatul fadli ak gis ngeneel alal xayri ci kaneen wal hamzu ak sikkal ku fi nekk wal lamzu ak sikkal ku fi nekk wal abasu ak fo wa suxriyatu ak reetaan wa nazaru wa zina ak njaalo wan nazaru ak xool ilal ajnabiyati ci jaamul bu jigéen wa talazuzu ak bànneexu bi kalaamiha ci waxam wa ru'yatul fadli ak gis ngeneel alal xayri ci keneen wal hamzu ak ak sikkal ku fi nekk wala wal lamzu ak sikkal ku fi nekkul wala abasu ak fo wa suxriyatu ak reetaan wa zina ak njaalo wa nazaru ak xool ilal ajnabiyati ci jàmbur bu jigéen wa talazzuz ak bànneexu bi kalaamihaa ci waxam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu